ne dañ jàllale waxtaan wi bu dee ci euh, site internet yi ci youtube bi ku ci dugg ci alwafa daaru officiel wala alxadimiya wala Touba Vision wala timis acti ñoom dañuy jàllale waxtaan yi en direct ba tey tamit bokk na ci ñi koy jàllale ci facebook bi mooy Touba Monde ci Italie ak euh, alwafa daaru officiel ba tey ak xasida online ak xibaar point ak cheikhrafal point com ak daara ji vision ak Touba euh, waaw ñooñu bokk na ci site internet yi nga xamante ne danañu jàllale waxtaan wi. ba tey tamit bu dee télévision yi Touba TV ñoom tamit guddi gu nekk waxtaan yi teg fii yi ñuy jàllale fii incha allah danañ ko teg ci seen ci télévision bi. kon ci tënk rek damay jox kàddu gi Serigne Mouhamed Ghali Gaye ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko te mooy at tasawuf al islamiyu yu naa ne bala ma koy jox kàddu gi rek euh, damay tënk tuuti rek ci li mu war a waxtaane ci euh, tomb yi nga xamante ne xaj na du ñàkk mu laal mu am as lëf lum ca laal ci biir waxtaan wi waaye bala loolu ñu xam ne rek ne moom daaraam maanaam mi ngi jànge xam-xam ak alxuraan lépp ci Fass Touré ci keppaaruk sëriñ Abdul Aziz Touré ndax foofaye def na fa lu fanweeri at ak juróom-ñett kon daanaka lim jàng lépp foofa la ko jànge ci alquranul karim jàngi fa ulum charia rawatina ulumul quran ak ci naxwu ak ci fànn yëpp yi nga xamante ne ab jullit soxla woon na ko foofu la ko xamloo ci keppaaru sëñ Abdou Aziz Touré moom noonu. ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit ci 2006 la dellu fële ca Louga foofu mu cosaanoo nga xam ne foofa la fekk baax sos foofa tamit daaree alquranul karim ci këram. di fa jàngale ba waxtu wi ñuy waxee ak moom foofu noonu la nekk di jàngale alquranul karim ak xam-xam kon mu fas yéene ànd ak ñun tey ci at tasawuf al islaam yi ni ma ko waxee léegi incha allah euh, du ñàkk ci biir waxtaan wi danañu xamal euh, bu ñu waxee at tasawuf al islaami yi lan lañ ci jublu dana danañu xamal tamit incha allah moom ci lan la jëm ñaare ba tamit danañu andil ki nga xamante ne moom moo ko moo ko sos euh, ak bi mu koy sos tamit fan la sukkandikoo ba sos ko ci lan la ko ballaloo yan atte tamit la tasawuf al islaam yi di euh, di di di moom la am incha allah dana ko indi yan masail tamit ci lay wax incha allah danañ ko indi buñ ko méngalee tamit ak yeneen xam-xam maanaam yeneen fànn yi nga xamante ne ñoo nekk ci lislaam moom ban wàccuwaay la am incha allah loolu ñu ko leeral ban ngëneel la am tamit ak man meññit moom la ki nga xamante ne moo ci nekk moom man meññit la cay watte incha allah lii lenn la rek ci ay tomb yoo xamante ne lu ñàkk mu baax baaxinu aslëf ci tomb yooyu ci biir waxtaan wi incha allah kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadul Ghali Gaye ci tomb am solo bii nga xamante ne moom la fas yenee ànd ak ñun tey jàngat ko bi mu ñëw nag mi nga ànd ak mbokkam say sëriñ Ahmadou Gaye di rek ci Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mi nga xamante ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom lañ njëkk a jaral dalal fii jataay bi mu njëkk a ànd ak ñun jataay yi incha allah yàlla na ko yàlla yërëm te teg loxo ci njaboot gi kon ñu jox kàddu gi rek sëriñ Mouhamadou Ali Gaye ci tom bu am solo bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñaan yal nañu yàlla nangul suñuy woor ak suñuy naafila te yal nañu fulal ñun ñépp suñuy tuyaaba di jiital nag ci nuyoo bi ak ci ziyaar bi ak ci ndokkeel gi kilifa gi ñu boole yilif ñun ñëpp te mooy Seydina al Abbas bu suñu maam Thierno Birahim Mbakke ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare eh, di sàkku ci moom tamit ñaan bu ko defee di jaarale ci moom nuyu nuyoo mboolem waa kër maam Thierno Birahim Mbakke ñëpp ak waa kër maam Cheikh Ahmad Bamba ñëpp bàyyiwuñ kenn di nuyu tamit mbooleem ñi fi teew ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dégg kàddu gi di ñaan yal nañu yàlla may ñu sóobu ci lii ci ni ñu ko bëggee leeral ci liñ ci mën a leeral lépp ba mu leer nañ xam naa ni moom jëm jëm daarul muxti di fa wax dama fay waxtaane ji diine li arab di wax kabairi tamrin ila hajar loolu rek lay tollool hajar ci réew yi gën a bari tàndar tàndarma gën koo neex la ci àdduna bi la bokk nga yenoo tàndarma feneen nag ni da nga koy jaayee xajar moom dëgg-dëgg mu ngi mel ne daal bu ma ko indi woon ba mu kajoore mooy ngay jaayi ay dàll jëmale ko ngaay mexe moom xëy na bakkanub julaa ngi ci dëgg-dëgg waaye nag boo moytuwul boo jarlewul yaa ko yóbbe sa bopp loolu rek mooy am tamaaman ci ëtt bi ëttu maam Thierno Birahim Mbacke bi nga xam ni xam-xam lañ ko lañ ko sanc te moo fi dox ba léegi fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ñoo ngi leen di jottali tamit nuyoo waa Louga ñun ay sëti sëñ Abba Sall lañ moo tamit suñu sëriñ ndaxte moo nekkoon suñu sëriñu wayjur suñu jur dafa tuxoo dëkkam ñëw fekk sëñ Abbas luga ñu ànd ñoom ñaar ngir liggéeyal lislaam man moom bu dee man la man fii laa dëkk ndax man Fass Touré fa laa jànge am naa fa ay at te xam naa nan la Fass Touré demee kër gii xam naa ko bu baax suñu maam sëñ di ture xam naa doomam ju mu tudde woon suñu maam sëñ Moodu Awa Balla Mbakke xam naa ko bu baax xam naa ci lu bari daal xam naa relation bi dox ci diggante bi kër yi genn la te ñoo bokk seen menn maam daara gulle muy maam Maharam Mbakke maam sëñ Fass Sisi Touré ak maam alxaaji Malick si ak maam si Ahmad Bamba radiallahu anhum jamian ak ñeneen ci kilifa diine yi ñoo bokk menn maam muy maam mahram te man foofu mooy sama kër te kër googu du xaw ma moo gii gan moo ci soqikoo ci morom benn lañ kon su ma ñëwee fi man Louga fa laa dëkk am naa fa kër sëriñ waaye fii tamit fi la sëriñ gi dëgg dëgg soqi ko ñu bëgg a waxtaan ak yéen rek waxtaanu nit ak ki bokkam ci lu aju ci li ñuy wax sufiyanke ñu koy wax tasawuf muy yoonu gaañu baax ni ñi nga xam ni dañoo soobu ngir teg seen tànk fa yàlla bëgg te dootuñu ko teggeeti muy yoonu suñ maam si Ahmad Bamba radiallahu anhu di yoonu suñu maam Si di yoonu suñu maam si Fuutiyu ak kilifa yi nga xam ni ci ñoo ñu leen jële te ndëkk ca bitim réew ngir xam ko yoon woowu mi ngi tudd at tasawuf waa lu tax mu tudd tasawuf ak tamit moom fu mu bàyyi ko ak tamit lu tax mag ñi jël ko noonu lu tax tudde wuñ ko rek lislaam xanaa tudde ko tasawuf loolu lañ bëgg a waxtaaneeg yéen incha allahu taala yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sangub nit ak jinne moom la yàlla yónni woon tamit ci ñun ba mu ñëwee dafa toog ba jëmmi jamono mu nekk ca dëkkam bu sell ba madinatul munawwara toog ak ay saxaabaam toogaay bu yaru bu wuuteeg toogaay yi ñuy toog léegi man nag nañ may jéggal ndax tànk yi moo xaw a bindoo noo xam ni nii rek la mën a tooge bu dul loolu du sotti waaye Seydina Muhammad toog toogaay bu jekk ca péncu Madina Madina jekki-jekki saxaaba bi ñu ko doon nett li mooy Seydina Umar ibnul Xattaab mu ni ñu jekki-jekki jenn waay ni jalañ sol yére yu weex tàll yor karaw gu ñuul kukk kenn ci ñun xamu ko te yorul màndargam tukki mu sësale ay bëti wóomam ci bëti wóomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ñaari tenxam teg ko ci ñaari luppi boppam wala ñaari luppi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di koy laaj ñeenti laaj laaj bu njëkk bi dañu ko maa huwal islaamu lan mooy lislaam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko lislaam mooy nga gëm yàlla an tuumina billaahi an tashhad an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salaata wa tuuti zakata wa tasuumu ramadaana wa taxujul bayta limal ko li nga xam ni boo ko defee yow def bokk nga ci lislaam bi jibril ni ko wax nga dëgg saxaaba yi ñu ñoom yéemu nañ ndaxte kuy laaj ba pare ci dëggal te dañoo jàppoon ni kiy laaj li muy laaj da koo xamul waaye gannaaw mi ngi koy dëggal mooy ni mbir a ngi ci biir jibril delluwaat laaj sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko maa huwa al imaanu lan mooy liimaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ni ko al imaanu an tuumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axiri wal qadari xayrihi wa sharrihi mu ni ko dëgg la ni ko maa huwa al ixsaanu mu ni ko al ixsaanu an tacbuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa yaraaka laaj na ko yeneen laaj waaye ñett yii moom da ko koo tontu nii ma leen ko waxee yeneen laaj ya ca des nag tontu yi demewul nii ñett yii nag ba ko jibril laajee ba ba dem yonent bi dafa toog ab diir am na sax ñu ne ñetti fan toog na ko imaam Nawawi nee na toog na ñetti fan doog a laajaat saxaaba yi ni moo moo ki fi ñëwoon bërki démb ndax xam ngeen ko ñu ni ko déedéet kooku kay yàllaa ko xam akub yonentam mu ni leen kooku jibriile dafa ñëwoon doon leen jàngal seen diine ñu ne ah kon ndekete bi muy laajte al islaamu ak al imaanu ak al ixsaanu ndekete booba jàngalee diine li si jublu mu ni leen waaw da leen doon jàngal seen diine léegi nag boroom xam-xame lislaam bi gannaaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee xam-xam ñu war ko wutalub gétt buñ ko yeew bala moo tasaaroo da cee am ñenn ñoo xam dañoo jël baatu lislaam kese doon ko firi firi ma moo jur téere fiq yi ngeen xam yépp ci madahib yi am yépp lislaam lañuy ñuy firi téere fiq boo jël shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaamu salaati itaau zakaati sawmu ramadan xajul bayt moom lay njëkk njëkk a jàngale lu mu ciy teg doog ko cee teg lu wax ji yaatu yaatu foofu lay tàmbalee xool ko ci al axdari yu al bi nga ko dee jàng awalu maa yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaanihi loolu mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna ci aj ba mu ca ba mu eggee ci ba mu jeexalee tasxiixu imaanihi da nga daal di gis mu wax summa maarifatu maa yuslixu bihi farda aynihi ka ahkaami salaati daal di dugg ci julli wa siyaami wa wa tahaarati wa siyaam comme ni mu ko waxee ba téere yi jàngale fiq boo demee ci ashmawi al muqaddimatul izziya risaala xalil ak yeneen téere yi ci des yépp yépp ci madhabu malik te naka noonu boo demoon ci yeneen madahib yi ci des lislaam rek la téere yi jàngale fiq di sara baatu l'islam kese am yeneen boroomi xam-xam yoo xam ne ñoom al lañ jël di ko firi mooy téere tawxiid yi téere boo gis muy jàngale tawxiit téere boobu imaan la jël moom lay lijjanti du génn li imaan doon tekki te muy juróom benn ponk yooyu an tuumina billaahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axiri wal qadari kon diine ji bu doon bu doon bu doon imaan la woon bu doon lislaam la ak imaan ak ixsaan gis ngeen lislaam jël nañ ko werante amu ci yonent bi sallallahu alayhi wa li mës a juum ci julli juróomi yoon kese la kese juróomi yoon laxdaru yu bii ñuy jàng nga xam ne képp kuy jàng fiq moom ngay njëkk a jàng boo demee ci masalay julli indi na ci juróom-ñaar fukki masala ak juróom-benn ci bu julli yàqoo nuñ koy defare te juróom la yonent bi mës a juum bu bu bu lislaam nanguwul woon ñu yaatal ko kon dañ naan juróomi njuum te yooyu moo am ci julli ku ko juum na ko yonent bi defaroon nga koy defe ku juum geneen juum xanaa dangay ngay wàcc julli googu te julliwaat waaye kenn du ko wacc julli gu ñu réparé moo gënal yàlla gu ñu commencé waat te amul kenn ku weddi madahib yi puisque boo bàyyee madhabu ahmad boo bàyyee madhabu malik ngir leneen loo fi bëgg a laayee faaw da ngay dem ci madhabu ahmad mbaa shafii wala abu xanifata te boo fa demee li nga bàyyi fii nga fay fekk wala nga wut sa bopp jéem a def lu mel ne lu ñu def ndegam dana sotti te amul kontar boo ñëwee ci al iman téere yiñ bind ci tawxiid aqida yépp yépp ci lañ ko bind te fii ne li nga mën a wàññi ci téere yu jàngale aqida ay bindkat bind ko yu bokkul daanaka xaw naa ëpp téeméeri téere waaw bu fekkonte ni dafa doonoon ay aayak yoo xam ne yii la wàll yàlla wàcce ni kuy jàng aqida yii ngay jàng ahadis ñëw yonent bi ni kuy jàng aqida xadis yi ngay jàng kon du jar bind benn téere waaye dafa doon loo xam ne dafa aaja sarxu dafa aaja leeral bu ñu ko dee leeral nag fan la ñuy jaare mu ngi aju ci kiy leeral fan la ne wala ki muy leeral fan lañ ko war a jaare loolu kese moo war mbind mu bari mi ne bu dul woon loolu mën nañoo bind rek ay aaya kese ku ñëw ñu jàngal la aqida léeg-léeg suñ mbokki jullit yi ñu bokkal réew mi am na ci ñenn ñoo xam ni Sénégal ñi ci ëpp ci turuq suufiya yi lañ nekk xaadir moo njëkk ci tariqa ci Sénégal tiijaan topp ci murit topp ci daanaka réew mi mépp mépp ci ñetti kuréel yooyu lañ nekk te ñooñu it génnuñ kenn génnu ci tasawuf bii ñu war a jàng am na nag ñu ci nekkul wuuteek ñoom ñoo ñooña doon ay kuréel am ci am na ci ñu maandu ñoo xam ne dañoo dañ cee nekkul rek waaye sikkaluñ kenn waaye nag duñu murit duñu tiijaan duñu xaadir waaye nag moom nañ seenu làmmiñ jote wuñoo kenn dara bu ñu xëyee ñu ngi seen liggéey bu ñu ngoonee ñu ngi seen liggéey boo amee xew ñu ñëw ba bu ñu amee xew nga dem ñooñu tooñ ñu kenn ku leen wax dara tooñ leen am na nag ñeneen ñoo xam ni ñoom nekkuñu ci benn tariqa waaye dañuy sikkal tariqa yi di leen di gàkkal ak di leen di leen di di di ronqat nit ñi di leen yóbbu fu kër xamut loolu nag tooñ la tooñ la ba fa kanamu yàlla te jaaduwul ndaxte génnee nit ki ci kër dugal ko ci geneen kër gu yem mbedd mi muy xëy di taxawaal dong la loolu nag wax dëgg yàlla bokkut ak la war ala kulli xaal islaam leer na fiq moo koy jàngale imaan leer na tawxid moo koy jàngale ixsaan nag lu koy jàngale ak tasawuf lu tax nag tasawuf te mooy sufiyanke am fii murit am fii xaadir am fii la euh, tiijaan bala ngaa laaj loolu lu tax lislaam am madhabu imam malik am abu xanifata am shafii am ahmed lu tax ñoom ñëpp ñu bokk di dund ci jàmm ak salaam loolu moo waral ñi tamit ñu am seeni turuq suufiya te sax turuq suufiya yi waroon naa mën a ëpp lii dañoo gis lu ñu doy rek loo xam ni ku fi bëggoon a gi bëgg indi beneen tariqa foo koy jële limaam Cheikh Ahmad Bamba taxawee ba tabax tariqaam Cheikh Tidiane Serif taxaw ci ba tabax tariqaam soo bëggoon a indi sa tariqa bopp foo koy tabaxee loo bëggoon a def rek boo yéree bu maam Cheikh Ahmad Bamba da nga ko ca fekk kon kay noppal na la ci yéen bokk réew mi nga dugg ci ne bu dul woon loolu an taabudallaha ka ka xarfu kaaf ci lugal arabiya li muy tekki mooy niroole xarfu tasbih buñ ni woon yow jógal dem ba mel ne egg nga ca garab gële boo ko waxoon fukki nit ñoom ñëpp danañ dem dellu si te duñ bokk fuñ yem dana am koo xam ne dana dem bu ñuuxu garab gi ak koo xam ni bu jegee garab gi ba mën a laal xob yi ak koo xam ni ñoom ñëpp danañ dem te kenn ku ne dana dem ba jege garab gi ndaxte loolu dafa aju ci nit ki anta abdullaha ka na ngay jaamu yàlla di ko rafetal di ko jaamu ba mu mel ni ki yaa ngi gis yàlla man fa may jaamu yàlla ba egg fa ba mel ni maa ngi gis yàlla sëriñ bii mën na faa bañ a egg mel ni mi ngi gis yàlla sëriñ bee moom da koy weesu doog ko mel na koy gis yàlla su ko defee comme que yemul loolu moo tax pàcc pàccaan yi bari ci waaye benn du ci sikk dafa woroo rek waaye benn du ci sikk mi ngi mel ne nawet rek ceebo mi mi nga xam ni ci lañ ji taw bu mujj bi nga xam moo ñaral gàncax bi bu ci gën benn gënu ci ñu yépp a baax ngay wax léegi nag xam-xam boobu di saytu al ihsaan ba mën laa tegal sa tànk ci yoon woo ci mën a jaare ba mën a jaamu yàlla jaamu ga yàlla bëgg ba mu mel ne yaa ngi koy gis mbaa boo ko gisul nga yëg ni mi ngi lay gis xam-xam boobu moo tudd at tasawuf ay tur yu bari la ko nit ñi wutal waaye loolu lay teg nañuy jàngale nit ki ba buñ ko waxee ni ko yàlla dafa joxe ndigal ci alquran ni aqimu salaata te man jullit laa dégg naa ko léegi aqimu salaata mooy la kooku faqih bu ko déggee danaan aqimu salaat li muy tekki mooy taxawal leen julli nga ne ko tax benn yoon lay doon mu ne déedéet waxin bii li muy tekki mooy dëkk sa giiru dund lay doon ndax am naa droit su ma neexee def su ma neexee bàyyi déedéet da ngay def dootoo ko bàyyi def yi nii nag mën naa wuute boo wéree cëng mën ngaa taxaw boo xawee feebar mën ngaa wéeru boo dee lool mën ngaa tëdd waaye doo ko bàyyi kooku faqih la dañ koo jàngal jaarale ko ci yoon ba man ko beneen waay bi ci des ni man damaa gis ci alquran yàlla mu ni wa ida xalaltum fastaadu wa ida xalaltum bu ngeen ajee màkka ba aj gi jeex ba ngeen summi yérey aj yi dem leen ngeen rëbbi ma bëggoon nga abal ma nga fetal ma rëbbi nga ni ko déet du noonu di mu la ah, yàlla dani aqimu salaata ndigal la nga ni ma naa julli mu ni fastaadu rëbb leen mën la naa rëbbi nga ni ma du noonu mu ni ko ndigal yi ci yàlla lañ bàyyi ko waaye dañoo tollowul doole bokkuñu lu ñuy dox nga ni aha di mu ni mu ni yàlla mu ni yàlla dafa wax euh, aatu zakata loolu mooy lan mu ni loolu dalaa war da ko war di def di joxe azaka benn waaye mu ñëw mu ni mu ne comme que al amru ndigal li muy tekki mooy lu la war la la war def te aqimu salaata ndigal la aatu zakata ndigal la fasaadu ndigal la léegi nag leeral nañ ma ne ma aqimu salaata ak aatu zakata yooyu moom ndigal la yu ma war ba faw li fekk kàttan gi fi ak dund gi waaye nag rëbb mi moom dañ ma ko daganalal rek beneen waaye ñëw dem dem ni damay bëgg a jënd ci borom bitig bi te nag alquran dafa wax ni wa ashhidu ida tabaayaatum na ngeen wut seede bu ngeen di jaayante ñu ni ko du noonu di ngeen ah borom bitig bi balaa jaay gennuk almet war naa wut seede parce que yàlla ma ne wa ashidu ida tabaayaatum ñu ni ko du noonu de xam-xam boobu lay lijjantil ba nga mën a dem ci bitig bi jënd ceeb walla suukar yàgg borom bitig bi képp ngeen nekk fa xam-xam bi la ko mën a lijjanti bi la ko mën a leeral ba nga def ko te doo tiit doo yëg ni jàdd nga sa borom nu ni ñu yore ahlu tasawuf mën laa lijjanti sag ruux ban la yow sa problème fii la gàll bàyyi ko da ngaa am xasad wala yow da ngaa am euh, nu ñu ko waxeeti ñàkk dëggu lu la gàllankoor ci yoon yi mooy da ngaa dëggul te man xam naa ko ci sa xol bi teg la ciw yoon nga daal di koy topp daal di wéy comme na waaja jànge fiq mën a xàmmee ndigal yi nga xam ne dalaa warte dootu la wàcc ak yi nga xam bu la neexee def bu la neexee bàyyi te yépp ay ndigal rekk la léegi nag benn côté bi te mooy fiq ñu fekk nit ñi liggéey ci lu baree bari ndax moo gën a yomb ndax dangay bind benn àtte ñëpp fekk si àtte bi bu dee ci aqida ñu bind ci téere yu bari ndax da bind benn àtte ñëpp fekk si àtte ñu ñëw nag ci tasawuf mbind mi su baree bu bariwul kenn ku nekk téeméeri nit boo leen di sàmm kenn ku nekk ak yetu boppam moo tax ñi gën a sonn ci àdduna bi mooy sëriñ su mag si jàll doon lijjanti nu ñu baaxee ñun ak suñuy maam ak suñuy baay puisque ñooñu kenn lañuy defar par kenn bokkuñu ak faqih bi nga xam day teg téere téere téere laxdari bi ni ak taharatu qismaani taharatu hadasin wa taharatu xabasin wala yasixu aljamiu illa bilma ñëpp déggandoo ko ñëpp dem kee ñëw ni yajibu lillahi alwujudu walqidam kada albaqa walghina almutlaqu am wa xulfuhu li xalqihi bila misal ñëpp dégg ko ñëpp ñëpp dem nga xam ni mën ngaa jàngalandoo képp ku la mën a dégg mën nga leen a jàngalandoo junni nit mën nañoo jëlandoo yow mën nañoo jëlandoo benn leçon ci yow waaye nag bu dee tasawuf du mën noonu kenn par kenn ngay defar ndaxte an taabudallaha jëmm ji jëmm nit ji dafay war a jàmm yàlla ba mel ne ko war a gis loolu nag lañ bëgg a waxtaane su ko defee muy ab xam-xam bu taxaw comme ni fiq taxawee aqida taxawe ko tasawuf noonu la taxawe <coughs> doon xam-xam bu taxaw am nag juróom euh, fukki mbir yoo xam ne ñoo koy saytu bu fukki yi matee da nga fëhmu da nga comprendre lan mooy tasawuf lu ci manqué rek ci fukki yi day manqué ci ni nga ko dégg boo dee jàng téere xam-xam yu bari dañu lay wax inna mabadia kulli fannin achara alxaddu walmawduu thumma athamara wa fadluhu wa nisbatun walwaadiu wa lismu listimdaadu xukmu shaarici masailun walbaadu bilbaadi ktafaa wa man dara aljamica xaaza sharafa fànn gu nekk fukki buut ñoo koy téye buut bu njëkk mooy nga xam fan fànn gi mooy lan man koo leeral comme bu ñu la ne woon Daaru Musi mooy fan nga ne Daaru si ab dëkk la boo xam ni boo jëmee Touba digganteem ak Touba Touba nga ko féete penku nangami kilomètre Fass su dee ko féete sowu nangami kilomètre euh, diwaan si laa nga ko féete nii Karachi lañ ko féete nii nga xam Daaru Muxti borom dëkk ba nii la tudd lii ak lii moo fa gën a siiw bis sàng mooy seen marché loolu faw nga xam ko ci li ngay bëgg a dugg muy fiq muy tawxiid muy tasawuf bu mooy. lan moo ko tax a jóg bañ ko yëkkatee ba mu taxaw bañ xam ko buñ koy teg ci kaw lan lañ koy teg mawduu bi lan lay jur ku ci dem lan la lay jural yan ngëneel moo ci am bu ñu ko dend léegi yeneen xeeti xam-xam yi mu fi nekkandool ban taxawaay lay am ci seen biir kan moo indi xam-xamu tasawuf tur wi dëgg-dëgg nan la ku ci bëgg ak yokk ca bëgg cee yaatal ak gëstu fan fan ngay dem ban atte la ko sharia jox atteb sharia ndax day nangu ñu jàng ko walla maanaam da koy da da ciy d'accord da koy dàq da koy saxal da koy dàq bu ñëwee ci tur tur wi tur wi dëgg-dëgg mooy at tasawuful islaami tasawuf nag tur wi fan lañ ko jëlee wuute bari na ci wala boog niñ ko tuddee bari na waaye bari tur jàmbaara ko daan am gaynde ci lugal arabiya am na lu jege ñetti téeméeri tur sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tur yu baree bari la am kathratul asmaa'i tadullu ala sharafil musamma bari tur day wane tedd ak fooraayu borom tur yi léegi nag moom at tasawuful moom la tudd waaye nag li ko li muy saytu dëgg-dëgg mooy xaaj boobu yi nga xam ne mooy xaaju ñetteel bi mottali diine ji tudd al nga xamante ni ku sa diine mat yaay ki am lislaam am liimaan am lixsaan ku ci manqué la benn manqué nga sa diine te lixsaan mooy xadis bi ñu waxoon sànq muy xadisu saydna umar ibn alxataab boobu nga xamante ni bii xadis la bu wér imaam muslim nekk na ko ak imaam buxaari radiallahu taala anhum kon al ixsaan moom moo jur tasawuf tasawuf nag mooy say maanaam mooy mott li ñeenteelu wala ñetteelu ñetteelu xaaju lislaam bu ko defee tasawuf moomu nag ci tur wi dañuy laaj boroom xam-xam yu mag yi tur wi mooy lan maanaam bu ñu la nee tasawuf sufiyanke bi maanaam bi nga bi nga demee ñaanu wer yow tiijaan bi wala bi nga sukkee jébbalu yow murit bi ñu jox lay baat jox la kurus loolu nga wuti loolu mooy tasawuf wolof di ko wax sufiyanke tasawuf googu li muy tekki mooy nan nga mën a dema dema dem ba sa digganteeg sa borom leer nañ ñi set wecc nga doon ab jaam boo xamante ni bii mënatoo ñàkk a jaamu yàlla mënatoo wàññiku léegi bu ñu laajtee kilifa yu mag yi nga xam ne ñoo ko daan saytu ñu tàmbalee ko ci al imam Junayd ibnu Muhammad ñu ni ko maa huwa tasawuf lan mooy tasawuf danaan la tasawuf mooy safaaul muamalati ma allahi azza wa jalla mooy ni li ngay jëflanteeg yàlla muy doon lu set lu leer lu set lu leer nga jëflantikook sa digganteeg sa borom loolu la ñuy wuti ci jébbulu gi loolu lañuy wuti ci ñaan gi werd tariqa bu waa di dugg loolu nga fay wuti léegi nag boroom xam-xam yi ñenn ñi tudde ko zuhdu dëddu àdduna ñenn ñu tudde ko alfaqru mooy bañ am soxla ci lenn lu dul ci yàlla al alfaqru mooy amoo soxla ci dara lu dul ci yàlla ñeneen ñu tudde ko al aadaab mooy ay teggiin mbir mu ne mu dee mu ñuy def ak bu dee mu ñuy wax am na defin yu gën a rafet ya ca des nga seet ba gën a rafet te nga mën ko nga def ko bu dee waxit naka noonu ñenn ñu tudde ko al axlaaq mooy jikko yu rafet ñenn ñu tudde ko at tazkiya sellal bakkan ñenn ñu tudde ko tasfiya tasfiyatul baatin ba tey mooy sellal bakkan setal ko rek ñenn ñu tudde ko tarbiya ar ruuxiya yar yar bakkan ñenn ñu tudde ko al ihsaan tur yi bari na waaye maanaam menn la te mooy fexe ba li yàlla bëgg nga nekk ci nekkin woo xam ni bi nga duggee ci jàkka ji def ñaari rakkaa boo sëlmaloon ni gees yam ci yàlla mun la jógal dolli yeneen ñaar ñaar yooyu ngay dolliwaat du mën a gën a rafet mukk ñaar yi nga njëkkoon a def ba nga ko gisul foofu la la tasawuf jëmale te julli lañ koy wax noonu rek waaye ak yeneen muamalaat yi te si yépp li aju sa jikko ji ji dox sa diggante digganteeg sa boroom yaa ak sa boroom ak sa say moroom ak sa bopp te ñett ñooñu rek nga séqal nit na yow mu mag la mbaa nga mag ko mbaa ngeen maase wala yow ci sa jëmmi bopp wala sa boroom li ngeen séq nga respecté ko tasawuf tur wi kañ la xew boroom xam-xam yi dañu ni ci jamonoy taabi'un yi la tur wi juddu ñenn ñi ni déedéet ñi topp ci taabi'un yi ca la tur wi juddoo waaye tur wi de lañuy wax waaye jëmm ji moom bisub tudd day fekk bisub yi na koy jiitu tur wi moom mën naa yeex a ñëw waaye jëmm ji moog lislaam ñoo ñëwandoo moog liimaan ñoo ñëwandoo tur wi nag moo yeex a ñëw léegi ñu ni lu tax saxaaba yu tudd ñu ko woon lu tax amul benn saxaaba bu tuddoon sufiyanke xanaa tudd saxaab yi rek ñu ni tedd ngay tur bu turu yonent jàllee bu ci gën a foor saxaaba dafa amatul ka xas tudd saxaaba soxlaatul leneen moo tax ñu tudd ko moo tax ñu tàyyi tudd leneen tudd saxaaba ay àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi topp ci taxa saxaaba yi nag ñu ni ñoom taabi'un lañ tuddoon mooy way topp waaye nag ci seen jamono walla ja ca topp ca la ca la ca la nu mu tuddati affaire bi ñëwee ci la tur wi dikkee al imaam al qusayri mi ngi wax ci téere boobu mu tuddee ar risalatul qusayriya mu ni na ngeen xam ni jullit ñi gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa gannaaw bi mu fi jógee amul wenn tur wuñ amoon ci seen jamono wudul saxaabatu soxbatu rasulillahi sallallahu alayhi wa ndax da wenn tur da gënut bañ demee ba ñooñu jóge fa ñu ca topp ñu tuddee na at-taabi'un ndax tabawu tud dafa nekk wu foor bañ demee nag ba mujj nag ñooñu jóge fi ñu bëgg a xàmmee nag ñi nga xam ne dañuy wéy ci jaamu yàlla fu ñu toll te dëdd àdduna ñooñu ñoo tudd tasaw ñoo ci lañ tuddee tasawuf jeex na léegi nag ay biddaa tamit dafa xewoon ci gannaaw loolu gannaaw bi fi yonent bi jóge ak saxaaba yi dafa am ay nit ñu jékki woon jékki xewal ay biddaa yu bokkul ak ñoo xam ñoom ña nga ngoy ci li fi yonent bi bàyyi woon ñoo ña ngoyoon ci li fi yonent bi bàyyi woon ci jamono jooja ba tey ñooy ahlu tasawuf bu ko defee biddaa baat la buñ ñuy xoqutale am na ay kuréel ci réew mi di xoqutal seeni moroom ci baatu biddaa di leen tudde sax ñoñ biddaa nga xam ne bu ñuy wax dañuy wax ahlu sunnati ak ñoñ biddaa waaye loolu turi kii la rek maanaam genre euh, ay colonialiste yu bëgg a coloniser réew mi dong lañ waaye gis nga biddaa dafa séddaliku juróomi xaaj dafa am biddaa bu bon bu xaraam te booba mooy boo bëggoon a julli tàkkusaan juróomi ràkka def timis ñeent loolu biddaa la te dafa xaraam ndax dangaa yokk ci diine yàlla ji fu yàlla yokkuluwut am na biddaa yoo xamante ni bii dagan na kum neex def kum neex bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ventilateur amul woon ak i micro ki ay ay ay ay tame yu ñuy laye cere ji waaye loolu xew la gannaawam waaye kum neex jël kum naqari bàyyi am na biddaa yoo xamee mënut a ñàkk jàkka yonent bi kenn daaw ko tëj kon tëj jàkka biddaa la waaye ku tëjul sa jàkka ñu sàcc say rajo kon loolu biddaa la waaye bu mënta ñàkk la Seydina Umar ibnul Xattaab radiyallahu taala anhu yonent bi ci jamonoom bi muy dund naafila dafa jot weeru koor ñu ju liggéey ba pare mu beru ne mus sa dajale nit wax leen kaay leen ñu ànd naa la mbooloo dafa beru ne di julli kenn ku ne beru sa julli bopp ba jëmmi bis mu beru di julli am ñu ñëw taxaw ci gannaaw ànd ak moom ci julli gi ci ëllëg sa ba mu jullee teegee ba pare delluwaat taxaw fa muy naafilaa ñeneen dikk mbooloo ma sax xaw a yokk bisu ñetteel ba mbooloo ma bari lool sax nee nag ba bisu ñetteel ba jotee ba mu sëlmalee gee néegam dafa taqaloon a jàkk ji dafa waaxu rek dugg sa biir néeg ba toog gaa yi dem dajaloo fa mu leen jiite woon di ko fa xaar defe ni day defarwaat te ñëw mu toog rek léeg-léeg mu xëcc rido bi seen leen ñu toog mu toogaat ba mu guddi ba guddi ba jaadootul ba ñoom xam ni kii moom bu doon ñëw ba nag di ñëw na nañ ñibbi ñu ñibbi ba ñu xëysee ba ba julli suba ba noppi mun leen gis naa li ngeen def biig dara téewumaa génn si lu dul bañ su ma ñëwee léegi te yàlla farataal loolu suñ kaw te te te santaane yi bu baree mën naa le moo tax ma toog ci ëllëg sa ba mu jógee sëlmal di julli kenn toppul ci gannaawam kenn ku ne ngaa julli sa julli bopp bali des ci dundam mu génn àdduna Seydina Aboubacar wuutu ko naafila ci weeru koor amul njiit kenn ku ne ngay julli sa naafila bopp Seydina Omar ibnul Xattaab ñu dem ba jamono dikk mu jekki-jekki daal seetlu ni jullit ñi ni ñuy jullee fenn fu nekk kenn taxaw fa da leen di jéem a boole ci jenn li ilimaan këm njëkk a ni ko damaa bëgg nga ñëw jiite dañu ko nan ngay defe yonent bi mus sa def mu ne ko dikkal nga jiite moo gën nii ñuy jullee nii fenn fu ne kenn di fa jiite looloo ko fi indi de ba ñëwee di di julli Seydina Omar toog ba guddi mu jóge këram ñëw ci jàkk ji fekk ñuy naafila jàkk ji di riir ak alquran ji jiitekat bi di di di jàng Seydina Omar xool leen bu baax dal di wax ni'matil bidaatu haadihi biddaa bu baax a ngi nii am ñoo ñu jóg nag ni yonente bi dañ ni kullu muhdasatin bidaatun wa kullu bidaatin dalalatun wa kullu dalalatin fi naar bépp lépp luñ sos biddaa la te bépp biddaa ak cànkute la gi gépp cànkute safar safara la jëm ñetti kullu ñoo daje foofu waaye yàlla xam na te ñi jàng lugal lugal arabiya xam nañ ni ñetti kullu yu bokkuñu lu ñuy dox tolluwuñ ko sax kullu muhdathatin bid'atun lépp luñ sos biddaa la loolu moom dëgg la kullu jooju bàyyiwul dara waaye kullu bid'atin dalaala nag moom dafa am lu mu jàpp ak yu mu bàyyi te loolu boo demee ci alquran mu leeral la ko inna allaha ala kulli shay'in qadir kullu jooju amul lenn lu ñu yàlla mën na ko ba mu des lii kullu jooju dugal na lépp wallahu bi ma taamaluuna basir li nga def yàlla nga koy gis foofu sax kullu ñëwu fi ak ak ban kullu inna allaha ala kulli shay'in qadir ak lan wa huwa bi kulli shay'in alim kullu yooyu loolu ci yàlla wax moo ci nekk muy bayul dara mais biir alquran ay kulloo yu ngi fii ni xas yoo xamante ni bii day jàpp lenn bàyyi la ca des mënoon nañ cee jël benn kullu te mooy buñ nee indi wajadtu mraatan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay'in muy balqiis malikatu saba jox nañ ko lépp amul woon micro bii wax dëgg yàlla sama mbaxane mii balqiis amoon na lu ne waaye amu ko loolu bari rek lay tekki wa kaana waraa'ahu malikun yaxudu kulla safinatin xasban buur bi eh, day xeex te bu gaal yi ci géej gi yépp da koy nangu gaal yi woon fii ci yoof bokkuñu ci woon summa jaala ala kulli jabalin minhunna juz'an ja suñ borom waxoon suñu waa Ibrahim ca picc ba mu ne ko arini kayfa tuhyil mawta jabal yi xam ngeen ni am na ci yu amul kullu foofu li muy tekki lu bari rek kullu muhdathatin bid'a mooy lépp lépp lépp. lu ñu sos biddaa la wa kullu bidaatin li ëpp nag ci biddaa yooyu li ëpp dalaalatun ak cànkute la su ko defee kulli ñaar li ëpp dong lay tekki loolu moo tax sayyidna Umar ibnul Xattaab fekkee yonent bi wax xadis ba pare mu ni yi haadihi nicmatun haadihi bidaatu nicmatin su ko defee ñi nga xam ne nag ñoom dañoo bëgg a taxañ ñetti kulli yi pour xoqatale ko ay nit pour wañe ko seen loxo génne leen ci liñ gëmoon dugal leen ci leneen ñu ñëw ni leen kon Omar jubluwu ci sharia waaye bidaa lugawiya la ci jublu du bi bidaa sharciya waaye bidaa lugawiya walaw bidaa lugawiya la day dem safara kon comme que yéen a wax bidaa te bu boobaa lugay kese moom langu kese du dem safara boroom lang bay dem ndax kenn ñeme naa yëkkati gi mi ñoom ni yonent ni dem safara kenn ñemewu ko wax kon nag bu ñu fi jéem a xoqatal nit ñi ci baatu bidaa nañ leen leeralal nit ñi boo leeralee nit ki ba mu leer. be benn jaaykat bu newoon ca marché ba teg fii dugubam kum seen nga bëgg a jënd dugub mun la ñuy ñëpp seen dugub bu baaxu jaaykat dañ ko fay jële mën nga ne ko man de am naa dugub ju baax mën nga ko wax sax samay dugub day gaaw a ñor waaye nag yamal ci sa dugub donc waaye bis boo tuddee dugub bi jaambur sikkal ko waa marché ba dañ la fay jëlee boo ñëwee am sa tariqa wala sa jamaa ci biir Sénégal am nga ci droit ci réew yi nga bokk wooteel lu ne neex sa jamaa ku dugg dem àjjana léegi waaye bul tudd beneen mbooloo bul sikkal loolu la léegi nag tur yi mooy loolu ñu ñu ñu jàll ci li topp ci tur wi bu tur wi wéyee maanaam lan moo tax tasawuf a jóg waaw wala xadd bi tasawuf dëgg-dëgg mooy lan mbir soo ko bëggee xam danga koy laaj ña ña ci ña ca nekk rek di ca yëngu li kulli unaasin fi ba'irihim xabaru mbaam ña ko tënkoo ñoo koy mën a tënki boo bëggee xam lan mooy tasawuf danga koy laaj sufiyank yi nga xam ni naka jekk ñu ngi ci war léegi tuddal nañ tasawuf ay tur yu baree baree bari abu abdallah arrazi nee na at tasawuf mooy istiqaamatul axwaali ma alxaqi azza wa bu ñu la nee lan mooy sufiyanke lan mooy yoon yi moo ne nee na danga naan mooy say mbir yépp nga teg ko ci yoon wu jub wu dëppoog yàlla bëgg istiqaamatul axwaali say mbir yépp jub ma al xaq dëppoog li yàlla bëgg noo koy defee nag da ngay wutub sëriñ da wutub sëriñ waaye mën ngay dégg yu bari yu yomb wala yu neex boog yu bari yu neex waaye nag yombiwul noonu faw ñu tàggat la ci yasxabu cheykhan aarif almasaliki yaqiihi fi tariqihi almahaliki boo bëggee dund tasaw da ngay ànd ak ab sëriñ bu xam yoonu yàlla xam bakkanu doomu aadama bakkanu doomu aadama yoonu yu ci bari dañuy daw yoonu yàlla bakkan da ko bari na bari na bari na yuy daw yoonu yàlla yow sa bopp yaa ngi sonn pour sa bakkan tegu ci yoonu yàlla léeg-léeg coono bi jural la njariñ léeg-léeg nga sonn ba ba noppi dootu te bakkan bi day màmm boobaa da nga ci aaji ndimbal nga dem ci sëñ ba mu dimbalil aywa soo ñëwee ci al imaamu sibili rahimahullah biñ ko laajee lan mooy yoonu sufiyanke dani dabtu xawaasika dabtu xawaasika maam sa yéeg yéeg yëpp nga regle ko te yemale ko ci yàlla bëgg bul yéeg bànneex ci loo xam ni dafa xaraam ci yow bul yéeg naqar ci loo xam ne yàlla da koo teg ci sa kaw li yàlla xaraamal ci yow bul yëg bànneex bul ci yéeg bànneex li yàlla teg sa kaw mu wër na dogal yàlla la bu ci yëgoo naqar regleel sa yëg-yëg mu dëppook yàlla say noo sax say noo nga noyyi ko ci kaw ak contrôlé goo xamante ni bii day dëppook li yàlla bëgg nga xam ni boo toogoon ba yàgg nga ni waaw man lu may def ci biir jàkk ji ndax aw yiw laa fi fàggu wala safaan wala dama fee toog awma fi yiw awma fi safaan boo xoolee danga gis ni biir jàkka laa toog te damaa woor maa ngi sama kurus wala maa ngi sama téere maa ngi jàng xasida wala alquran di tudd yàlla wala maa ngi déglu ay wax ju aju ci diine ji kon foofu toogukaay la waaye bu fekkonte ne feneen la foo xamante ne fii fu ñuy jële ay bàkkaar la nga nga ni fii du sama jataay nga jóg al imaam abul hasan ash moom dafa wax ne at tasawuf tadribu nafsi ala al ubudiyati wa radduha li ahkaami rububiyyati maa gënoon a mën a wax ni lii la euh, maam alxaaji Malick si wax lii la maam si Ahmad ba wax waaye kon dañ naan murid yeeg tiijaan yi seen sëriñ la ñu wax mais damay jëli la sëriñ su yàgg sa waxoon yéen xam ngeen lan la sëñ Tuubaa wax xam ngeen lan la alxaaji Malick si wax ngeen dendale ko da ngeen fekk ni li ñu wax ñoom loolu ñooña ñooña loolu lañ waxoon ñoom li ñuy wax du lu ñu sos du lu ñu fent dañ koo jële ci ñu njëkk ñaa njëkk njëkk ba diine dee diine dara yàqoogu ci ñoom ca lañu ñu woon ñi jëlee ko ko maanaam fa ñuy jëlee ñooñu foofu lañ jëlee moo tax damay jël ñi ci wax te dangay ngay déggandee seen tur ku mel ne Chazili moom siiw na ci ci biir murit ak biir tiijaan ak xaadir waaye ñeneen ci des mën ngaa dégg tur woo xam ne xëy na tey nga ko dégg waaye ci nit yàlla yu mag yi la bokk wax la lan mooy tasawuf te nag mbir mënoo ni lii moo fi gën. ba pare nag waaye noonu bokkuma ci koo fi dégg ñu tudd turam fii rek ci ahlu tasawuf la bokk ñoo fi ëpp xam-xam ñoo fi gën a bari mbooloo te ñoo fi ëpp xam-xam tamit l'islam ñi fi nekk ci tariqa yi bu ñu leen génnee woon kon l'islam bi jeex ñi nekk ci tariqa yi bu leen génnee woon bu dee Sénégal moom dara du des waaye bu dee àdduna bi yépp bu fekkonte ni jullit ñi dañoo nekkoon maanaam milliards doomu aadama yi ci àdduna bi fekkee milliards la ñu ni ñu ni ñeenteelu xaaj bi yépp ay jullit lañ ñooñee di jullit ñépp ña ca di boo leen génne woon la ca des dootul matati dara te ñoo fi gën a gëm yàlla ëpp fi xam-xam te it ñoom ñoom kese ñoom nga fiy gis ñu da ñuy def na yonent bi daan def sallallahu alayhi wa sallam ci ñàkk ànd ci nguur gu guy doxal lu dul yoon mu jaral leen seen bakkan loolu suñ maam yi ahlu bi kese ñoo ko fi def ñeneen ñi ci des ñëw seen gannaaw ak lu ñu leen sikkal sikkal moom boo leen di sikkali sa biir oto buñ climatisé ñu jox la xaalis nga toog ca Thiès mbaa nga jàll ba ndakaaru lay doon nga xamante ni bii naaju tàng ba doo ca dem nga xam ni buñ la joxoon joxoonu fa sax mënoo koo war xamoo ay tool ba pare di sikkal te mag ñi loolu ñu fi nekkoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee. al cheikh aljariri nee na at tasawuf dañ koo laaj ni ko maa huwa tasawuf mu ni ad duxulu fi kulli fi kulli xuluqin saniyin wal xuruju min kulli xuluqin daniyin dugg ci jël jëpp jikko ju tedd nga jikko woo ko jépp jikkoy safaan nga sànni ko ci àll ba loolu mooy tasawuf jikko nag dañ koy séq ak sa bopp ak say moroom ak sa borom abu xafs ñu laaj ko lan mooy tasawuf mu ni tasawuf daal lépp ay teggin rekk la ay teggiin ci waxtu yëpp heure yëpp waxtu yëpp jamono yëpp ay teggin mu ni fo nit ki day toll ci ay barab yu wuute waaye barab bu ne am na teggin yu fa yu ko fa war ba ci boo wéetee sëb néeg yow dong am na teggin yu la war nga war a sàmmoon sàmmoonteeg moom beneen sëriñ ñu laaj ko te mooy Ahmad Zarruq ñu laaj ko lan mooy tasawuf mu ni tasawuf de am njàng la am njàng la moo xam ni des koy wut pour xam-xam boo xam ni la koy doyee mooy fexe ba sa xol baax nga fexe ba sa xol nga beral ko yàlla képp keneen ku dul yàlla du ci bokk nga dégg njàng mi seet leen lu ñu suñ sëriñ si sant seet leen lu ñu suñu sëriñ si sant laa wax gaa ñi jàng kër sëriñ boo dem daaray alquran jaa nga fa ba ba école xewagul daara bi école xewee ñu boole ci école arabe yi sëriñ si jàng ba ne ar yaru ba ne ner ñu ko waxati nu ko sëñ Fallou Mbacke waxoon rahmatullah aleyhi jàng ba ni ar yaru ba ni ner am na benn mu ko ñetteele de yaru ba ni jar ma ngoog loolu la sëriñ si di def te de te yemanuñu ko seeni doom dañ koo def ci taalibe yi ndax ñoom ñoo jur ñëpp sëriñ dëgg doom ak taalibe ñëpp doom rek la ñuy doon xëy na doom ji moom gannaaw moom ñoo bokk sant wi di deretam bu faatoo de moo koy doon ci alal ji mbaay waaye alal ja rek waaye leen li ci des boo muytul taalibe yi ëpp ëppale leen ci ah loolu nag lañu ñu sëriñ si mënal su ko defee nag bu desee ci ñun la dese ñu góorgóorlu ba fexe ko amal am na beneen sëriñ ñu laaj ko lan mooy tasawuf mu ni wuqufun ma al aadaabi shar'iyya zahiran wa baatinan noonu lañ ko toppee am na benn sëriñ bi ñu ko laajee maa huwa tasawuf mu ni at tasawuf mooy mooy nga ragal yàlla ci biir ak ci bitti te ragal yàlla ci biir ci bitti mooy nga wéyal lim la sant ci biir ak ci bitti bàyyi lim la tere ci biir ak ci bitti te defe ko na yàlla bëggee bañ koo seet ni nga bëggee yow nga defe ko ni yàlla bëggee te bañ koo defee ni nga bëggee su ko defee pour tënk dañuy bàyyi li ci des ñëw nag ci maanaam ilmu tasawuf lan moo ko tax a jóg ilmu tasawuf bañ ko leeralee ba ba wax ko léegi bu jógee fan lañ koy teg xanaa ci say jëf yow jullit bi samay jëf man waawaaw waaw yan ci yi feeñ nit ñi di ko gis ak yi nëbbutu kenn di ko gis yi feeñ nit ñi di ko gis danga cee war a feeñal li nga jàng ci tasawuf yi nëbbutu say nit ñi duñ ko gis da cee war a leer feeñal tasawuf bu ko defee li ñuy wax at taxliyatu wa taxliyatu at taxallii wa taxallii at lii mooy summiku ci mboolem jikko ju baaxul ci biir ak ci bitt ndaxte loolu yàlla moo wax wa daru zaahira al ismi wa baatinahu bàyyi leen bàkkaar kaw yi ñëpp di gis mu di jëf mbaa ñëpp di ko dégg mu di wax leen ko wa baatinahu ak bàkkaar yi biir yi nga xam ni ay jëf la waaye yow dong yaa koy jëf kenn du ko gis wala bu day wax yaw dong yaa koy wax kenn du ko dégg bokk leen ko bàyyi ak taxliyatu mooy nga summiku ba set wecc wa taxliyatu nag mooy nga ràngoo nag jikko yu baax yi makaarimal axlaaq nga ràngoo ko nga fexe ba xàmmee jëf yu baax yi loolu yow la war mën nga cee wuti ndimbal nag li la yàlla sant ni la yaa koy def soo ko mënee defal sa bopp ahlan wa lan boo ko mënul nga dem ci nit ñu dimbali la ci ni nit di def ci wàllu yaramam bu tawatee te fi nekk nii am na ku ñuy wax Ibnu Taymiya suñu maam yu baax yi xamoon nañ ko de waaye liñ ko tudd bariwul ci seeni téere moo tax aw turam ci jamono yu mujj yi la gën a siiw Ibnu Taymiya ñu baree baree bari ci ñu ñi ñi ñi ñiy weddi tasawuf nee nañ mooy seen sëriñ moom lañu ñu àndal duñ tudd sëriñ ñoom waaye dañ naan daal cheikh al islam Ibnu Taymiya lañ koy tudde moo ne moom de nee na tibbul tibbul adyaani yaxtadi xaswa tibbil abdaan luy loolu mu ni jàngoroy yaram niñ koy faje te mooy dem ca docteur ba mu ni jàngoroy xol te mooy wàllu jikko noonu lañ koy yare te mooy dem ci sëriñ ba ko xam ñu ni ko dal ñoo leeral mu ni soo feebaroon boo boo xëyee di faju ji dangay ngay romb pharmacie fa garab ya nekk waaye doo ko xool sax pharmacien bi sax bu la séenul doo ko nuyu waaye da ngay dem ca médecin ba boo demee ca médecin baat bala ngay dem da ngay sangu ba set sol lu set di déglu bu baax boo ñëwee nuyoo moom bu la bu la laajee lu la tax a ñëw nga wax ko li la tax a ñëw lépp ba mu leer naññi bu la nee summikul nga daal di summiku bu la nee tëddal jaaxaan wala defeenu doo ca teg baat bu la nee noyyil ca kaw këpp daal sa dënn ni la noyyil bu baax doo ca teg baat xullil say bët magum jëm nga ni ko xullil mu xulliku sëqatal mu sëqat magum jëm jox kos kopp ni ko demal ca gannaaw tëf li ci indi mu dem léeg-léeg ñu ni ko yóbbul siwo bi kër ga nga tuur ci mu indi tuur ci ndox indi bu ñëwee ñu xool ko ni ko yow li la dal bu bu lekkati xorom guddi bu ñëwee nii waa kër gi dégg ko docteur bi ne ma lekkati xorom waaw kii lan nga ko gàntul te bu jàlloon ak yow nga nangu bu demoon ba ni dañuy xotti biir bi nooy def dañ naan dañuy xotti biir bi waa lan nga ko gàntul Ibn Taymiyya nee noonu ñu toppe kooku noonu la ñuy toppe waa ji nga xam daa am feebaru xasad dafa am feebaru soxor ci xol bi yonent bi ni moytu leen xasad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte xasad day lakk say tuyaaba comme ni safara di lakke mboob xanaa liñ lay opérer buñ ko bawoon ak yow lu mu man mooy fu mën a yem ak yow mooy rey la waaye xanaa lu yóbbu safara xasad nag buñ ko bàyyi ak rey da ngay dee dem safara kon ni ñuy dindee li ci xol bi bu la jaralee fukk li ñuy dindee xasad lu mu la war a jaral moo tax suñ mag ñi dañoo wax ni ab taalibe ci kanamu sëriñ ma daa war a mel ne ab lan ab néew bu ñuy sang mas ngeen gis néew bu ñuy sang muy xëccoo benn cër naan bii la ñu njëkk a raxas rek du ngeen ma tërale nii noonu néew bi mel te loolu moo nekk ci téere tasawuf yi ibnu taymiya noonu noonu la ko waxee tënk ko ci tibbul addiyaani faju ci wàllu diine te mooy sa jikko ju baaxul joo bëgg ñu dindil la ko yaxtadi day topp xadwa tibbil abdaani tànki ni ñuy fajoo ci wàllu yaram ma ngoog léegi kon at taxliyatu boo ñëwee ci sëriñ bi te sëriñ bi su fekkee dafa jàng wàllu yar dañ ko yar ba mu yaru te fàttewul ka ko yar te fàttewul nam ko yare mu yar ay nit ba tàyyi yaru na mu ngi tege ci yoon teg na ci ñu bari yow yëg nga ni yow mii sa bakkan bii nii mu bindoo suñ ci jógut bu yemal xiyaamatee ku la njëkk dem safara laa njëkk a dee nga ni nag loolu xaar ba bés ba ma koy lijjanti wóorut naa ñoo dem ca sëñ ba boo ñëwee faw nga déggal ko nag te faw nga wax ko suñ sëriñ si am na lu bari lu ñu leen dul laaj ñun suñ sëriñ dañ naan leen dama doon julli juum ci li ma koy defare dama doon génne asaka ñaata laa war a génne da nga am na ñoo xam ne man sama maas su ma gisee sama sëriñ dama naan ko dama am problème dama tàyyeel ci jaamu yàlla julli day jot ma ne xujj di xool du ma jóg wala ma ne ko léeg-léeg damay wax loo xam leer na ma dara du ci dëgg waaye su ma ci duggee day mel dañ may bëmax ma bëgg nag nga jàppale ma ma génn ci balaa euh, réccoo dikk loolu nañ koy wax ak suñ sëriñ si te boo ko koy wax yàlla ci mbaaxam gannaaw da nga ànd ak moom ngir yàlla mooy mu ànd ak yow ngir yàlla ku ànd ak yàlla te waroo yàlla nee na ñaar ñu ànd ak man te waruñu ma ñetteel leen te yàlla bu leen ñetteel leen lépp nga xam ne sëñ bi mën naa faj ci yow feebaru xol boo xam ni mi ngi yëg ni mën na koo faj bi nga ko ko waxee bi nga ko ko waxagul xamu ca dara mais bi nga nee ko man nangam ma jot fi saa yàlla ilham ko wala mu kasful ko lum la daal di faje nga faju waaye nag ñun dañuy bàyyi noonu rek dañuy bàyyi nañ ci jéem a jóg bu ñu mënta dem ci sëñ bi ñu dem ci taalibe yu mag yi bu ñu mënta dem ci sëñ bi ñu dem ci taalibe yu mag yi gaaral leen suñu suñu gàllankoor yi bakkan ci yoonu yàlla ñu mën ñoo teg ci yoonu sufiyanke loolu mooy sufiyanke de dem lu du tekkiwul lu dul tënku ci koo xam ni da nga d'accord ci lu mu la sant nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko te li yàlla bëgg rek waaye mi ngi mel ne tamit benn médecin nga ñëw ni ko damaa bëggoon nga yoral ma sama wàllu wér gi yaram wala mécanicien nga ni ko damaa bëggoon nga may xoolal wata bi léeg-léeg nga ñëw ni ko oto bi de dama ciy dégg riir mu mu mu ci déggutoon dama ciy dégg yëngu boo xam ne bàyyiwuma ko ci woon mu ko defee mu dawal ko xool ne la waaw lii moo ci sikk defal lii ak lii mu daj loolu lu tax duñ ko def lu tax ñu koy def ci yaram wi léeg-léeg nga dem Dakar dafa bilan pour yaram wi léeg-léeg nga nga bàyyi ko ci kër gu mag gi dem ca àll ba pour dallu waaye lu tax ruux gi nag doo dem ci sëñ bi pour gaaral ko ko mu mu sekki la dëgg yi ci jàpp wala jaru ko jar na ko de qul yàlla dafa wax mu ni neel innama xarama rabbi alfawaxisa ma dahara minha wa ma batan ñu ngi toll woon ci summiku ci ci jikko yu bon yi pour sol lu baax yi yàlla moo wax loolu moo wax tamit wala taqrabul fawaxisha bu leen jege mukk ñaaw téef yi maa zahara minha li ci fis wa ma batana ak li ci nëbb yàlla moo wax tamit inna alladina taqaw ñi nga xam ne dañoo ragal ida dañoo ragal yàlla ida massahum su leen dalee taaifun jax-jaxal mina seytaani ci seytaane tadakkaru dañuy fàttaliku ni ñoom ay jaami yàlla lañ ay jaami jaambur lañ amuñu droit topp seytaane fa ida hum mubsiruun doo wóolu lu dul ñu ni ñu ni jàkk ci yoonu yàlla wa mën a génn ci la leen seetaan doon jax-jaxal su ko defee ci setal sa bakkan ci ay ay ayib loolu farata la yàlla dafa qad aflaha man zakkaaha qad aflaha na ci lu man zakkaaha ka nga xam ni setal na bakkanam ci mbooleem xeeti taq-taq yépp wa qad xaaba perte na te sooy man dasaaha ka nga xam ni dafa ruur bakkanam ci ay caaxaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni am na wenn lumb wu nekk ci jëmm ju ne lumb wooye su baaxee jëmm ja baax su lumb woo bonee jëmm ja bon te mooy xol xol boobu nag ni su war a toppatoo yaram wi nu ko raw lañu war a toppatoo xol bi su ko defee ngir njëkkanteeg waxtu wi doon doonte lee lu bari dem na ci dañuy yem foofu ci xadd bi daldi ciy teg nag ah, tasawuf kan moo indi kan moo ko indi xam-xam bi kan moo ko indi fu xam-xamu tasawuf bàyyi ko wala kan moo tëral kan moo ko santaane tasawuf yàlla moo ko santaane subhaanahu wa taala puisque mooy lay may diine ju sell ala diinul xaalis boo yemee ci lislaam ak liimaan defoo tasawuf sa diine matul kii santaane lislaam ak liimaan moo santaane lixsaan tur wi rek lañ lañ indi def ko tasawuf waaye mooy ixsaan kon ku fi santaane ixsaan mooy jibril moo ko indil yonent bi ci ndigalul yàlla kon yàlla moo santaane tasawuf lu tax nag kon amul wenn wu yoon mooy nit ñi dañoo dañoo dañoo bindoowul nenn tolloowuñu ay daraja ci lenn lay suu sawaa wala yazaaluuna muxtalifiin loolu moo waral yàlla yërëm ñu sax tariqa yi ñàkk a bari waaye bu kenn ku ne amoon sa tariqa bopp ndegam mën nga koo saytu du woon wàññi dara bu ñu ko mënul bokk bu ñu bu ñu tariqa yu bari xatal li feek comme ni ñu daayira yu bari yi dul xatal rek li fekk daay yi benn génnu ci biir tariqa bi turuq suufiya yi li fekk benn génnu ci lislaam bu ñu xatal nañ ko nañ leen nañ ko accepté te nangu te yaatal ko ki nga xam ne daal moo tëral eh, tasawuf mooy suñ borom subhaanahu wa taala yàlla mu ne wa maa umiru digalus leen yéen dara digalus nit ñi dara illaa li ya'budullaha lu dul ñu jaamu yàlla muxlisiina ñuy woy sellal lahu ñeel yàlla ak diina diina ji xunafaa a ñuy woy jàdd walis wépp yoon wu dëng yoon wu ñu yër seen mu dëng ñu wacc ko wa yuqiimu salaata ñu taxawal julli wa yu'tu zakata di joxe azaka wa dalika diinul qayima loolu mooy diine jub ji bi moo ni bu'istu li ma makaarimal axlaaq kon bu ñu la laajee sufiyanke gi ñuy woote moom ndax sëñ bee ko tëral wala ku ko tëral neel yàllaa ko tëral jaare ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag tasawuf moomu kon gannaaw yàllaa ko tëral ku ci bëggoon ak yokkute bëgg cee yaatalub gëstu fan nga koy jàng fan ngay jaar ndax dangay ngay jàngi naxwu wala balaaxa ngay jàng walla mantiq wala fiq wala looy jàng mu ni la déedéet doo jàng yooyu li ngay jàng mooy alquran ak sunna lii di ndigal yu jëm ci yow ci alquran yooyee boo bëggee yokk ci tasawuf moom ngay dem njàngi yii di tere yu aju ci sa kaw te nekk ci biir alquran yooyee boo bëggee yaatal ci xam-xam mu tasawuf ca ngay dell naka noonu li nekk ci sunna ci ndigal ak i tere aju ci yow al imaam abul qasim junayd ibnu muhammad nee na man lam yaxfad al ku mëkkalul al quraan walam yaktubil xadiisa bindul waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa laa yuqtadaa bihi fii hada al amr du mën a nekk njiit lu ñuy roy ci yoon wi kenn ku nekk ñun sëriñam la mu koy waajal mooy mu bokk ci njiit yi ñuy roy ndax dañoo jàng loo sëriñ si dañ ñoo jàng loo de tazawudu tazawudu sigaar yi tazawudu sigaar yi ilaa jinaanillaahi dil anhaar lu ci maam si ahba bamba santaane ñu dem jàngi ñun gone yi mag ñi nag ñun ñëpp la sant nañu dem jàngi tasawudu subaan nag ja dañ ñoo jàngaloo te it firnde ji mu ngi nii mooy koo ci dem ci këram daara nga fay fekk te it daara ja du doon lu muy teg ca tuus ba waaye da koy def ci biir kër ga nit ñi bokk ci di ca nekk di jàng ak di liggéey léegi ngir lan ndaxte gannaaw ku mukkalul alquran bindoo xadiisu yonent bi lu mu yàgg-yàgg doo mën a doon njiit ci tasawuf te sëñ bi dafa am yoon wu mu bokk te yoon woowu bu sañoon tukkital àddinaa ko fiy jële sëriñ boobu dana bokk ci li muy tëral jàngal njaboot gi ñëpp ñëpp ñëpp pour njaboot googu njàng moomu ñoom ñu wàccee ko ci ñu leen féete suuf ba njàng mi daj kapp ba pare law continuer topp ba nga xam ne li fi jëlee li fiy jëlee àdduna daal moo fi jëlee xam-xam bi waaye ñàkk a jàng gi moom ëpp naa def njàngum tubaab nag xew na léegi lool te bari na baax na lool de waaye nag nañ njëkk a jàng suñ diine jàng suñu alquran jàng xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa boo jàngee loolu ba am ci lees di wut leneen loo bëgg a jàng dana la yomb te da ko sañ jàng bu la neexee sax nga dem jàngi eh, ay séeréer ay làkki séeréer sañ nga ko la wàññi dara waaye nag bul jënde laa tashtari dunya bi uxra ya fata man baa nuuran bi duja fa sa yen demu aywa imaam Junayd moomu tamit nee madhabu madhabunaa hada muqayadun bi usulil kitaabi wa sunna suñu madhab suñu yoon wii di sufiyanke ñu ngi ko yeew ci ci alquran ak sunna la alquran wax lañ wax la mu waxuñu ko la xadis yonte bi wax lañ wax mu delluwaat mu ni mu ilmunaa hada musayyadun bi xadisi rasulillahi suñ xam-xam bii ñu am ñun ahlu tasawuf ñu ngi ko tabaxe ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu delluwaat ba tey mu ni ab alturuqu kulluha masdudatun ala alxalqi illa ala man iqtafa athara rasuli mu ni suñu yoon yi yoon yépp sax nee na dañ leen di tëj ci kanamu nit ñi yoon wu ci tegwul ci sunna si yonte bi da xëy fekk ñu tëj ko tëj ko tëj bu dëgër kenn du mën jàll loolu mooy woote gu kilifa yi di woote ci ñu jàng bu baax a baax a baax ñeneen ñu baree baree bari lu mel noonu lañu wax ci wàllu tasawuf ci ci ci ci maanaam fan la ñuy jëlee buñ ci bëggee yaatal bindoon nañ ci lu gën a bari loolu wante waxtu wi la njëkkanteel bu ñëwee nag ci sufiyanke lan mooy àtteeb lislaam ci de ci nekk bokk ci sufiyanke yi tasawuf lan mooy àtteeb lislaam ndax lu lislaam <clears throat> tere la kenn waru koo def walla lu mu daganal la comme boo añee pare war a ataaya boo bëggee ataayal boo bëggul bàyyi doo am bàkkaar walla nu mu demee mu ni la suluuku tariqi tasawufi waajibun shar'iyun soobu ci yoonu tasawuf farata la joo xam ne sharia moo ko santaane sharia moo ko santaane léegi suluuku tariqi tasawuf waajibun muhattamun laa yakmulu diinul mar'i illa bihi diine nit ki mënta mat lu dul mu bokk ci tasawuf te nag diine moom daa war a mat diine dafa war a mat te boroom xam-xam usul yi dañ ni maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajibun loo xam ni li la war munta mat lu dul nga indi ko kon loola moom day bokk ci li war li la war pour nga amal ko faaw nga indi mbir sàngam bu mbir sàngam ñëwul lii la war du la wàcc kon mbir sàngam moomee lu la war la kon loolu moo ci àtteb sharia mooy lu war la ñun ñëpp dañoo war a dugg ci turux suufiya yi ndax nag par force tariqa bii la wala bee seetal bala doy kenn ku nekk ñun faratale ci moom mu faju waaye ndax hôpital bi wala bee na seet fa mu am yaakaar mu doy ko boo fa xasee jàpp na jërul ngi séentu feneen kenn jenn jëm moom ci benn heure ci mel ne mbaam dong loo mën a war bu bëggee war ñaari mbaam ci benn heure rek jafe-jafe dina indi te it bari na ñuy tóob tóob yàgg ca lool te duñ ci jëre njariñ benn waaye bu doon gas ab teen bu gasee fii bi am fukki mètre ni suuf fii de ndox mi daa sori xaaral ma dem ca beneen place bi dem foofa gas fa fukki mètre ak juróom ni coo fii moom xanaa kuy gas da ngay gas ba jeexal suuf dëkke noonu dana gas lu sutub teen te du amum ndox waaye tamit taalibe boo xamante ni bii bu teyee fële bu ëllëgee fële déedéet da nga koy fixer fenn gannaaw boo ko seetee ba mu doy la danga fay fixer foo yàgg te yàgg fa ngir yàlla yàgg yàlla fekk la fa waaye boo ko tób tóbbatee mën na la indil jafe-jafe léegi atteb kon tasawuf mooy farata lañ ci war a dugg waa tasawuf kan moo ko kan moo ko kan moo ko santaane loolu waxoon nañ ko léegi waxoon nañ ko kii di moo jaxasoo ko gé may bëgg a tasawuf kay léegi ñu dugg ci tomb juróom-ñaareel bi mooy atte yi nga xam ne ci la tasawuf di aju bu ko defee kilifa gi su taxaw jotee rek mën na ma ko yëgal ma daal di taxaw ndax mbir mi xaw naa bari mbir yi nga xam ne ci la tasawuf aju mooy jëf yi ak yi jëf yi di jur di jeexitali jëf yi ak li nga xamante ni bii moom lañuy juboo di ko ko tudde bu fekkee ci jëf yi la moom waxoon nañ ko te mooy at taxliyatu wa taxliyatu lil baatini wa zaahir tasawuf masaa'il yi mooy summiku ci jikko yu bon yi ak sol jikko yu baax yi bu ñaareel mooy mooy jaar tolluwaay yi ngay toll xam nga kuy sóobu ci yoonu tasawuf booy sóobu dangay tàmbalee ci li ñuy wax dëggu jéego bi jullit di njëkk a jéggi ci yoonu yàlla tànk bi mu njëkk a teg mooy wax dëgg bàyyi fen yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin jéegu bu njëkk boobu nga nga nga topp ko ba am ci lu lu wóor ba nga xam ne yow mi dëggu nga dëggu goo xamante ne bii sa sëriñ jarabu na ko yow sa bopp sax seetlu ko ko nit ki sikki boppam wump ko xëy na nag mu tële ci wala gàc gàcce wala kersa jàpp ko wala seytaane muur am xelam ba mu ba mu nangoo wéeg moom waaye wump ko balil insaanu ala nafsihi basira fi ngay toll ba yëg ni xasad amatuloo ko fi ngay toll ba yëg ni at li ñuy at su may dellu si ci yàlla fi ngay dem ba yëg ni yow al amatuloo ko yow daal des des na rek nga xam lan la yàlla bëgg te nga man ko nga daal di koy def waaye amatoo looy bañ amatoo looy rëy rëylu tolluwaay yooyu masaa'il yi ci la bokk danga ko war di xam bu ko defee bu bu tëdd jotee bala ngaa tëdd ci lal di nelaw xalaatal ba nga sëppee sa tànk yi ca njël ba bi nga tëddaatee ci lal bi nii lan ak lan nga fi defal sa boroom yàlla ci loo xam ni ndigal nga ca am te def nga ko nanga nga ko mane ak lan ak lan nga fi bàyyi ci lu la sant te waroon nga koo def te mën nga ko ak lan lan nga fi def ci loo xam ni kenn sant lu ko da ngaa jàdd nga xalaat ko la nga ca def ak la nga ca wax ba mu teew nga xool ba xam lii ndax jaadu na wala jaaduwul su jaadoo nga xam bu jaaduwul nga xam nga fexe ba xam fi ngay toll da amoon ab départ danga ngaa départ woon dox nga ñetti fan fan nga toll ci yoon wi est-ce que yaa ngi ci yoon wi di dox ndax yaa ngi romb ay garab ak i dëkk jëm jëm ci dëkk ba nga jëm wala romb fenn est-ce que yaa ngi ci yoon wala yaa ngi ci mbooy masaayil yooyu dafa bokk ci li nit ki war a lijjanti dafa war a bokk ci lijjanti. su ko defee ñu jàll ci buñ ko dendalee yeneen xam-xam yi bu ñu dendalee xam-xamu tasawuf ak xam-xamu fiq ak xam-xamu tawxiid ak xam-xamu yeneen màdd yi ci des moom ban taxawaay ban tolluwaay lay jël maanaam ban lay am ci seen biir banran lay am moom moo ciy féete kaw moom tasawuf mooy féete kaw mboolem xeeti xam-xame lislaam yi ndax lan ki nga xam dafa jàng fiq jàng na nu ñuy jàppee jàppe na noona jàng na nu ñuy jullee jullee na noona mais bi mu koy def xol bi nekku ci nga xam ni li yaram wi yëngutu lépp yëngal na ko waaye xol bi moom julli gi nekku ci njàpp mi nekku ci la ko ko yóbbee mooy dafa xamul tasawuf bu xamoon tasawuf tasawuf moom ca xol ba lay liggéey te mooy teggin yi mu yi mu séq ak boromam fii ci ci ci ci ci jotaay bii muy jàppe teggin yi mu séq ak boromam fii ci fii muy jullee la koy teewal ci xolam téye ko ci ba mu defee ko ne ko yàlla bëggee lu ci yàlla bëggul mu bàyyi ko bañ koo def loolu tasawuf moo koy may xam-xam bu mu jëlee ci tasawuf moo koy may moo tax tasawuf xam-xam bi moo féete kaw xam-xam yépp ku la raw ca la ca la rawe te koo ci raw bu ci jaarul du la jot tasawuf commencement bi xam-xam la digg bi jëfe la mujj gi nag ay may lay doon ay may yu yaatu yoo xam ni kenn mënu koo kenn mënu koo nattale ndax yàllaa koy maye waaye faaw ci xam ak ci jëfe moo tax njëlbeen gi il faut nga jàng waaye ci digg bi il faut nga jëfe ci mujj gi wattaqullaha wa yuallimukumullah te taqwa li la koy jox mooy al ihsaan am njàpp mënut a joxe taqwa julli man na koo joxe de waaye nag li tudd tasawuf moo ko gën a mën a joxe te xoolal euh, utlu maa uxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi salaata inna salaata tanha an alfaxshaai wal munkar na nga jàng li yàlla wàccee ci yow ci alquran te na nga taxawal julli te xam ne julli day tere lu bon ak lu ñaaw lu ci topp wala dikrullahi tudd yàlla akbar moo ëpp doole ci mën a tere lu ñaaw ak lu jaaduwul julli man na ko naam waaye tudd yàlla ko moo ko ëpp moo ko gën a man tudd yàlla fan la gën a màcc ci tasawuf ndaxte ci xol la aju kon buñ nee tasawuf moo xam-xam bi moo gën ci xam-xam yi loolu lay teg wattaqullaha wa yuallimukumullah nit yàgg naa xam loo xam ni jëlewu ko fenn fudd ragal yàlla te ragal yàlla jëlewu ko fenn fudul ci tasawuf boroom xam-xam yi dañuy wax ñu ni am na sax ñu ko xam ne xadis lañ koy jàppe dañoo wax ni man axlasa lillahi arbaina yowman daharat yanaabiu alxikmati min qalbihi ala lisaanihi koo xam ni la muy jëfal yàlla wéy na ci di ko sellal kemt laay kàttanam diirub ñeent fukki fan loolu ñoo xikma te mooy xereñ loo wax muy noonu loo loo loo junj muy noona yàlla dana ko jaarale ci sab xol mu génn ci saw làmmiñ kenn ku nekk ci ñun seetlu na koo xam ne bu nee moytu leen nàngam ku moytu rek gis sikk bu nee def leen nàngam ku def rek gis njariñ loola xikma la goo xam ne yàlla moo koy jaarale ci xol mu génn ci làmmiñ waaye nag ci ay jëf yu rafet la ko nit ki di amee suñu sëriñ imam Malik nga xam ni sowwu jant ñoom ñëpp mooy seen sëriñ mazhab Malik moom ci wàllu tasawuf lii la ci wax man tafaqaha walam yatasawaf faqad tafassaqa wa man tasawafa walam yatafaqah faqad tazandaqa wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa man tafaqaha ku dem jàng fiq jàng lax dari yu ak téere yi ci aju ba ba ba ba lawal ak saan yi waaye ba nga ca noppee nag wàllu jikko ju rafet toppatoo woo ko mënuloo sa bopp jubbanti say jikko tëlewoo ko dem ci ku la ci tane mu defal la ko xanaa nga wéy ca la la neex te fekk jàng nga yow bu ñuy lim ñi nga xam ne ay faasiq lañ génn nañ topp bu yàgg bu la fa kenn bàyyi nañ la jiite képp koo xam nag da dem ni da ngay lijjanti sa jikkoy bopp mbaa nga dem wut ku la koy lijjanti waaye fiq moom zéro nanguwoo jàng dara ci fiq xamoo ca dara yow zindiq zindiq mooy koo xam ni day xurum diineem xurum mag ñee ko xamoon bu ñu daan bay gerte ba koy déqi bu ëllëer bi tondee dagg re dagg gooñ gi ci kaw ngooñ mi daanu ci ci bitti nga daal koy dajale gerte ga des ca biir ni naan daa xurum gerteem da nga bari ngooñ waaye doo am gerte am na ñoo xam ni loolu mooy zindiq am na ñoo xam noonu la def sa diine dem di dugg ci tasawuf te jàngoo dara ci fiq moo koy indi mu ni nag ku leen boole ñoom ñaar te mooy nga jàng fiq ba ni ar jàng tasawuf ba ni ner yow bu boobaa li ñuy wax xaqiqa taxaquq am na ci yow loolu la am na nag ñoo xam ni lii la imaam Malik wax waaw kon ila imaam Malik dana wax lii ba pare te du te du doon suufi ah imaam Malik ci ahlu tasawuf la bokk ah ndaxte lii nit du la ko wax ba pare ni la nag man nag bokkuma ci ma ngoog su ko defee ñu ñëw ci ngëneel yi am ci tasawuf ngëne li tasawuf dëgg-dëgg lu rëy la lu bari ndaxte mooy nga dëgg-dëgg ndaxte bu fekkente ne suuf yi dëgg nga yow wéral nga sa wàllu lislaam wéral nga sa wàllu liimaan wéral sa wàllu lixsaan te moom mooy kon sasu yàlla wa yow wàccoo nga ak moom wa man axsanu qawlan kenn gën rafet ay wax man wa man ahsanu diinan kenn gën ta rafet diine diine kenn gënu koo rafetle mimman aslama wajhahu lillaahi ki jébbal yàlla boppam wa huwa muhsinun te moom mu ngay def ihsaan bi maanaa xam nga islaam gi ba mu ko tuddee day yóbbaale imaan waaye wa huwa muhsin ji moom mënu cee ñàkk wa man ahsanu diinan kenn gën te wér diine gën koo rafetle mimman ci ki nga xam ni aslama wajhahu lillaahi jébbal na yàlla boppam wa huwa muhsin yàlla mu ni alaa dama ni inna awliyaa allahi ñi féetewoog yàlla mooy ahlu tasawuf laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun waruñoo tiit waruñoo jàq waruñoo tiit fañ jëm waruñoo jàq fi ñu jóge alladina amanu wa kaanu yattaquun mooy ñi gëm ba noppi ragaloon yàlla lahumul bushra fi lxayaati dunia ñoom ñoom la yàlla daan jekki-jekki wan leen lu leen di bégal ci àdduna te bégal yi bokk na ca yàlla yenke wala lu ñuy tudd aw werd wahabiyun yi dañu naan ahlu tasawuf dañuy sosal yonent bi ak di ko mottali naan diine ji daa manqué woon dañ koy mottali te wallaay doolu amut kenn waxu ko xam nga léegi boo jëlee tariqa tijaan wala nga jël jël alwirdul maxuudu anillahi bi waasitati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam werd woowu amu ca benn benn baat boo xam ne amul ci alquran ak sunna nga xam ne baat bii day amul ci alquran wala bii de amul ci xadis sëñ bi ko indi nii amu ci bu loolu xasee am rek kon gannaaw lépp a ngi ci alquran lépp a ngi ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon lan moo ci lan lan moo fi bees xanaa jekkalal la ko jox la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jàngalee nañ julli ci moom saxaaba yi dañ ko daawul def ñu dem ba jëmmi jamono benn sëriñ ñu ku julli ci yonente bi danga ci am nang mi junniy tuyaaba ñu ni dégg ngeen de loo xam ne yonent bi amu ko ci woon ku la wax yonent bi amu ko ci woon yonent bi dañ ko waxul woon da dafa leeral woon gaa yi te ñàkk leeral gi sax wóoru la mën naa am leeral leen yaa ko yëgut dafa jox ñii dee def salaatu ala nabi ñu ni ko nan mu wax leen ko yow mu yenkewal benn waaye defal ko busra bégle mu ni la yow lii soo ko defee da nga ci am tuyaaba nàngam est-ce que tuyaaba jooju nga ci am mën na ëpp jooju saxaaba yi amoon mu ko ëpp ne nii fii ci Taïba fi ñuy jëlee phosphate bi suñuy maam fa dëkkoon daan fa bay ñambi ku leen waxoon ni ron ngi phosphate a ngi fi ñu weddi ko waaye phosphate ma nga fa ne ndax yàlla dafa xatal loon seen wërsëg dañu ñoo ñoo ñu gënoon a tedd sax ñun ñu yegg ci phosphate bi ñoom ñoo ñu gënoon a noppalu gënoon ñoo bari la gën ñoo dal xel su ko defee al bushra mooy yàlla bégal benn jaamam yenkewal ko jaarale ko ci ku ko neex mu yor ay baat yu muy wax ibnu taymiya sëriñ wahaabi yu ni dafa wax ni ku wax yaa xayu yaa qayyum bi rahmatika astaghiisu laa ilaha illa anta wala yaa hayyu yaa qayyuum laa ilaha illa anta bi rahmatika astaghiisu ibnu taymiya nee na ku ku ku julli fa ñaari ràkkaay fajar wax ko ñin fukki yoon doogu julli suba dangay am xel mu neex te sa xol du dee te nag kenn wax ko ba pare gars yi ni nuut bàyyi ko ci yow sa sëriñ bu la nee del def juróom-ñeenti téeméeri yàlla latif wala laa ilaha illa laa ñu ni xoolal lii waa ah, xool xoolal kii fi mu ko dugal diggante ñaari ràkkaay fajar ak ñaari ràkkaay suba te mi ngi mu bind ci téeréem taalibeem Ibnul Qayyim feelu ko ni ko ma ne am na juróom-ñaari baat yoo xam ne moom it boo ko waxee te gëm ko aywa ñu am seeni weer di bopp am seeni ñuy def ba pare nag ñu ne ñu yeen seeni sëriñ buñ buñ buñ waruñu am ay wert buñ buñ leen ko nangu lahumul bushra fi l xayaati dunia wa fi l axirati kilifa yu baax yi dañuy am lu leen di yàlla di bégle bégale fii ci àdduna ak ci àllaaxira wala al axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan àllaaxira fa la daraja yi gën a rëy fuuf te gis ngeen daraja àdduna yi ñu rëy ñi daraja fii ci àdduna booy boo ñu dem la ngaa miitu ci ñoom bu àllaaxira ñu boole waa luñ ca daraja bu dul loolu bu ñu ko bàyyee ñoom fii bu àllaaxira ñu ni ñu bokk leen woon du ñu ànd ak waa ndugóor te waa new dañ ñuy raw bu ñu amal suñ bopp nañ fekk ko am ñu ànd ak moom te sellal ànd ga te ànd ngir yàlla laa tabdila li kalimatillahi dalika huwa alfawzul azim ci wàllu ngëneeli tasawuf ba tey yàlla dani wa man yuti llaha wa rasula fa ulaika maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalihina wa xasuna ulaika rafiqa dalika alfadlu min allahi wa kafa billahi alima ñi nga xamante ni bii dañuy topp yàlla topp yonent bi ñooñu ñu ngi bokk ci gaa yi nga xamante ni bii yàlla defal na leen ay xéewal ñu bokk ci ambiya yi bokk ci siddiquun yi bokk ci ñi nga xam ni ay shuhadaa lañ bokk ci ñu baax ñi te ñoo ñoo mat a àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu yowmal qaamati jotee yàlla day dajale mbindaafoon yi ba ñu daje mu ni tey dees na xam waa waa mbooloo mi ma dajale danañ xam ñan ñoo yeeyoo teraanga tey ñu ni ko waaw yonent bi ñan la yàlla nar wax bu boobaa mu ne xanaa ñiy toog jataay yi zikkar yi ñiy toog jataay yi tudd yàlla yi loolu te loolu xadis la bu wér moo tax yal nañu ci yàlla boole ñu tënku ci bu baax su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa ci kaw ngëneel yi nga xam ne tasawuf am na ko ndaxte tasawuf rek ñoo fi toog ñeent fukki minutes ba lu ko ëpp jëm waxtu wala lu ko ëpp di tudd yàlla kese amul ñeneen fekku leen ci ñeneen ñi ci des yeneen la ñuy def waaye toog di tudd yàlla loolu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yàlla sàkk na ay malaaka yu bari lool yoo xam ni séddaloowu leen wërsëg jëlu leen jëlloowu leen ab ak ruu indiloowu leen taw wala lenn da leen a sant nañuy wër fii jullit ñi di toog di tudd yàlla suñ ko gisee la ñuy def foofa lañ ko war a defee loolu lañ leen sant malaaka yooyu ñu xëyee dañuy dugg ci àdduna si di wër bu ci kenn gisee mbooloo mu toog di tudd yàlla mu wooña ca des leen li ñu doon seet gis naa ci dara ñëw leen yonent bi nee na bu ñëwee ñuy tiimante sallallahu alayhi wa sallam ba ca asamaan sa bu bu bu zikkar sa tase ñu dem ca yàlla yàlla ni leen fu ngeen jóge ñu ni ko ñu ngi bàyyi ko ci say jaam yu lu doon tudd te yàlla lu mu leen laaj xam na ko ñu ni lu ñu wax dafa am lu ñu lay ñaan de lu ñuy ñaan àjjana dafa am lu ñuy muslu de lu ñuy muslu safara buñ nettalee ba àggal daal fa fa yàlla di teg mbir ma da fa muy mujjalee mbir ma danaan leen seede leen ni ñoom ñëpp jéggal naa leen ñoom ñëpp laa yasqa bihi jalisuhum ñooy toogandoo yi nga xam ni ku toogandoo ak ñoom dootoo texee di te lay tee lay tee nga texee di ci ñoom lay bàyyi ko loolu ci tasawuf rek la am kon nag loolu aslëf la ci ngëneel yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dani bu yomal qiyaamatee yàlla dana dekkal ay nit ñoo xamante ni bii seeni kanam day leer naññ ñu toog ci ay tribune wurus ñépp ñee leen te kat nee du ñuy yonent deewuñu sax ci yoonu yàlla maanaam duñu ñu duñu duñu ñu dee ci yoonu yàlla ah léegi ñu ni ko waaw bi dooñu wax ñooñ ñooy ñan mu ne ñooy mooy ñi nga xam ne dañoo bëggante ngir yàlla doon ay xeet yu wuute yu bokkul yu sori ay dëkkuwaay waaye dañuy dajaloo ngir tudd yàlla jekki-jekki rek nañ leen daje ngir tudd yàlla yal na ci yàlla boole suñu jataay bi su ko defee benn nuqta moo ci des waaye dama koy àbb te mooy mooy samara bi ñu yemale foofu di ñaan yàlla yal nañu yàlla may ak dégg ku topp eh, maa ngi leen di jéggulu ci jataay bi ak yàggaay bi xeeb sama bopp bu baax nag yéene woon leen trop ngeen dajeeg nag koo xam ni dana mën a leeral mbir yi bu baax a baax man yéene ji daal moom mu ngi fi waaye nag jekku gi wax dëgg yàlla moom fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin waaye rek lu ci jub yàlla nañu ko yàlla nangu lu ci dëng yàlla nañu ko baal in uridu illa al islaaha wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ Mouhamadul Ghali Gaye ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëmoon ci tasawuf al islaami yi yaakaar naa ne képp koo xamante ne dégloo na la xel tey bu fekkonte ne am na lum ci xam tamit dolliku na ci bu fekkente ne tamit xam-xamam taxul woon mu dema ci noonu tey jii incha allah dana am lu mu yóbbaale kon ci turu mu assasatul wafaa bi xuquqil iman ñoo ngi ñaan yàlla fay la gën jaakaway fay ci liggéey bii nga xamante ne ci nga nekk di ci yëngatu te mooy tasaare euh, ndigalul suñ borom mooy di jàngale alxuraanu karim ak di tasaare tamit euh, li nga xamante ne moom lañu mag ñu bàyyi mag ñu bàyyee ñu war koo sàmm nga nekk ca kër googu di ko sàmm loolu tamit yàlla na la ci yàlla fay lu kawe sa njott euh, di sant tamit mbokk mi nga xamante ne moom nga àndal muy suñu Ahmad Gaye moom tamit di yëngatu rek ci waar yi nga xamante ne yéen ñëpp ci ngeen nekk di ci bay ñu ñaan yàlla fayal ñu xaj na jamono ji xat na yitte yi bari na waaye nag xam ne yëngatu ci lu gën a maanaam lu gën lii nii moo tax nga bàyyi yitte yëpp ñëw bokk ak ñun jotaay bi tey li nga ciy séntu yàlla na ko yàlla àggale fu kawe sa njot kon ñu sant leen tamit sant goo ne am na fu mu tàmbali waaye am na fu mu yem xam ne waxtu yi sax moo ñu xaw a dab waaye am na ay mbokk yoo xamante ne. bëggoon nañ see def ay taxaw seetlu waaye nag xataayu waxtu wi moo tax te tamit tamit xam naa ne buñ ñëwoon tamit ngir def taxaw seetlu tamit yaakaar naa ne dañuy yokk rek ci li nga fi indi waaye li nga fi indi doy na sëkk waaw li nga fi li indi wax dëgg yàlla ci tom bi nii matale na te tamit euh, ku ko déglu ku nekk da nga ci mën a jariñu kon ñu sant la santaat goo sant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye am fu xam naa ne tamit am na ay mbokk yoo xamante ne am na ay laaj yu ñu bindoon pour bëgg ñu baaxee leen ko waaye tamit loolu lépp xataay waxtu wi moo tax du ñu ci mën a euh, sori xam naa ne ñu jégalu ci yooyu loolu rek ñu jégalu tamit ba tey suñ mbokk yi nga xamante ne andi woon nañ fi ay laaj yu aju ci wàllu fiqh te am kuréel goo xamante ne ñoo méngoo gëstu laaj yooyu ak tontu ko xaj xataay waxtu wi ci fan yii moo tax tontu wuñ ci laaj waaye incha allah fan yi nga xamante ne moom la ñuy dégmal ci suñu kanam bu ñu ko yàlla mayee. lu ñàkk laaj yi nga xamante ne moom si mbokk yi indi woon tey sàkku ñu leeral leen ko te mu aju ci wàllu fiqh incha allah kuréel googu gëstu nañ laaj yooyu ba indi nañ tontu yi incha allah bu ñu ko waxtu bi mayee rek lu ñàkk ñu ñëw fii ci jotaay bi ngir tontu ci laaj yooyu xam naa ne bala ñu yëkkat jotaay bi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci dimanche ji euh, ñu fas yéene ànd ak suñu mbokk alqaadi imam Ndari Diop fas yéene bàyyi ko ba Ndakaaru fas yéene ànd ak ñun ci al islaamu wa xaanunul usra fi Sénégal te mooy ni lislaam gisee àtte réew mi ci wàllu njaboot gi muy wàllu code de la famille l'islam e le code de la famille incha allah euh, ci la al imam Xaadi Ndari Diop ci la fas yéene waxtaane bu dee ci altine ji incha allah ñu fas yéene ànd ak euh, Serigne Makhtar Kebe moom tamit muy fas yéene bàyyi ko ba Ndakaaru ci xadiyatu Palestine te mooy lu jëm ci wàllu Palestine rawatina lu jëm ci wàllu baytul muqaddas xam naa ni ñu ko waxee woon ci njalbeen rek ñi nga xamante ne bëgg ñu topp ci organe de presse yi rajo yooyu ñu limoon ci njalbeen rek ku ñu ci topp incha allah da nga ci mën a ànd ak ñun ci waxtaan yi nii ba tey tamit ci internet bi site internet yooyu ñu turan incha allah ak télévision yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàllu googu ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mbooleem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum euh, mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne فزت بزار في العزاء asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli gi mbokku taalibe yi ginnaaw bu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment deux étages am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokku taalibe yi ginnaaw buy ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy door bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloo ko mu di salle de su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw buy ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la moo tax ñu ñu xàll foofee Euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy door bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe danañ ko am su boobaa fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907 kawni kii genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee.